muy xadis mille huit cent dix-sept al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala allah allah allahu ma ne allahu akbar <laughs> allahu akbar waaw mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min nabiyyin illaa wa qad anzara ummatahu al-a'wara al-kazzaab alaa innahu a'war wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi awar maktubun bayna aynayhi kaaf faa raa muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu indil ñu beneen xadiis ba léegi di wax ci mbiru ki nga xamante ne mooy al masiix ad-dajjaal al kazzaab al a'war al xabiis waliyaadu billah mu ne waan anasin mu ngi jële ci seydina mawlana anas bunu malikir radiyallahu taala anhu wa ardah xadimu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam mu ne am na woo qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ma min nabiyin amul benn yonent benn daa existewul benn benn kese benn boo xam ne illaa ludul alayhi salaatu wassalaam yonent bi yépp amul kenn ci ñoom illaa ludul waqat dëgg-dëgg andara xupfoon na ummatahu aw xeetam wi ko yàlla yónni te lépp lu yiiw lu man na ñàkk ci ñoom mu war leen koo xamal ñu nekki te lépp luy mbon goo xam da leen di alak ñu xamal leen ko ñu sori ko amul kenn ci yonent bu yàlla masa yónni illaa ludul anzara ummata xupp na ay ñoñam ci kan al awar al kazzab ki nga xam ne benn bët la am al kazzab ba pare bët bi daa mel ni raisin bu génn mooy dafa du bët bu nekk ci biir comme ñu ñu ñaan bët ci biir ci biti lay féet lay génn waaw al kazzab ba pare nekk ki nga xamante ne naraakon mu mag le plus grand bonimenteur de tous les temps mu ne alaa waaw wi alaa fattar ñi leen nopp wi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innahu dëgg dëgg moom dajjaal awar waaw mooy dafa piita benn bët la yor waaw wa inna rabbakum te seen borom de azza wa jalla alhamdulillah mi nga xam ne màgg na te tedd na laysa bi awar kanta seen borom nag moom du du du du voilà mooy ne moom nekkul koo xam ne daa manqué comme dajjaal ni mu manqué ba pare di woote ne moom mooy ki mat mooy yàlla wal iyaazu billah waaw wal iyaazu wallahi billah mu ne wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi awar mu ne maktubun kanta dajjaal moom bindees nees borom bi màndarga wow la def bayna aynayhi diggante ndax benn bët bi mooy dajal tekkiwul ne moom benn bët kese la am beneen bët bi amu ko du tout am na beneen bët ñaari bët la yor benn bët bi kese gis <laughs> te boobu mooy li génn voilà mu ne maktubun bind nañ bayna aynayhi diggante ñaari bëtam mi kaaf fa ra mooy lettre kaaf faara mooy kaafir mooy kii mooy yéeféer bi waaw moom kenn du ko nam lable lam lam laamee moom booy gis dajjaal yow woy dulit bi di di ne kii mooy yéeféer bi ndax moom lañ bind fii loolu nag yéeféer yi luñ ko gis ah loolu jullit la ko borom bi defal allahu akbar mu ne boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafizu al buxaari ak al imaamu abul xuseyni muslim ibnu al xajjaaj rahmatullahi alayhima ñoo ko bokku solo léegi kon léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen mbokku taalibe lamaa lool seen sëriñ imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko min musnad bani Hashim musnad Abdillah eh, non Ibn bu bi bu Seyna Anas la bu Seyna Anas attends bu Seyna Anas waaw musnadu Anas ibn Malik parce que en fait parce que Ibn Abbas dafa solo xadiis bu mel nii tamit voilà moom dafa solo. xadiis bu mel nii euh, voilà mais kii euh, musnadu Anas ibn Malik foofu la ko indi waaye seen mbokku taalibi ñoom imaamul Buxaari di taalibi bi gënoon a takkoo ak imaam Muslim imaamul Ahmad ci ñoom ñett mooy imaam Abu Daawud as-Sijistaani solo na ko na ko noon al imaam Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi voilà léegi kon yi ñoo ko solo al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala na ko ci ay bërëb yu bari fi ko njëkk indi mooy kitaabu tawhid non non kitaabul hajj baabu talbiya idan hadara fil waadi waaw <laughs> non non du bi lii moo tax mooy non boobu Ibn Abbas la voilà boobu Ibn Abbas la Euh, kii euh, nu mu tudd kitaabu euh, kii la ko indi tawxiid voilà baabu qawlillahi taala voilà foofu la ko indi mu ne maa ba'atha allahu min nabiyyin illaa anzara qawmahu al-a'war al-kadhdhaab innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'war maktuubun bayna 'aynayhi kaafir wa kaafir la wax voilà foofu indi na ko foofee al-imaam al-Buxaari ci kitaabu tawxiid ak kitaabu al-fitani baabu zikri dajjal waaw Abu Hurayra Seydina yi ja solo na lu mel ni xoolal al imaam al Buxaari kitaabul fitan mu nekk haddasanaa Sulaymaan ibn Harb moom xaw nañ ko gis tuuti mu ne nekk na suñu sëriñ di Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al Azdi al Waashihi Abu Ayyuub al Basri al qaadi juge la woon rahimahullahu ta'aala gane àddina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 mu jële ci Qataada mu dallis waaye waxoon na la kii moom bu ne an Qataada moom le man bokk na ci ñi ma leen aaral ci tadlisam comme ni ñoŋal tadlisam comme niñ ko fi tuddoon muy Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Xattaab as-Saduusi al-Basri gane àddina la 60 génn àddina la 117 rahmatullahi alayhi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 mu ne yonent saa sallam nee na maa bu'itha nabiyyun yónniwuñu benn yonent illaa anzara ummatahu al-a'war al-kadhab voilà yàlla alaa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi-a'war wa inna bayna 'aynayhi maktubun kaafir voilà mu ngi noonee kon nii la ko al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala indee fi kan daal imaamu Abul Husayni ah Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala bon imaamu Nawawi kii al al al Bukhari abha dane bi mu waxee maktubun wa inna rabbakum laysa bi awara wa inna bayna aynayhi maktubun kaafir mu ne wa mu ne fiihi Abu Hurayra mu ne hadiis mel nii Seydina Abu Hurayra solo na ko ibn Abbaas radiyallahu anil jami' anil nabi sallallahu alayhi wasallam ne dinañ la wax keneen koo xam ne dañ koo gisoon fii ci Riyad bi tuddoon nañu ko ci jotaay bi ñu génn que moom itam solo na ko kon imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nii la ko solo kan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj kitaabul fitani baabu dhikri dajjal voilà <laughs> kitaabul fitani imaamu muslim rahimahullah kitaabul fitan wa ashraati saa'a baabu zikri dajjaal lool uh, shuraax yee ko def mu ne haddasanaa Muhammad ibnul Musanna wa Muhammad ibnu Bashaar mu ne nettali nañu Muhammad suñu ñaari ñaari sëriñ yi Muhammad ibnu al Musanna li Muhammad ibnul Musanna mm, uh, uh, Muhammad ibnul Musanna ak Muhammad ibnu Bashaar di ñaari seex yi di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri si yowoon ca ñuy tudd léegi ñoo bokk ak mu nañ ko wax sëriñu waa ñoom ñaar ñëpp wa Muhammad ibn Bashar muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi si yowoon ci Bundar al-Basri ñoom ñaar ñëpp Eh, bokk at muñ gane àdduna ak muñ génn àdduna kon jarul ñu ci jaaral qaala mu ne ñoom ñaar nee nañu haddathana Muhammad ibn Ja'far kon ñoom az-Zamin ak Abu Dar ñu ne nettali na leen Muhammad ibn Ja'far bi al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri siiw woon ci Ghundar génn àdduna la 193 am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko ci riwaaya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an Qataada te gis nañ ko annahu qaala sami'tu Anas ibn Maalik gis nga leeral na dafa dégg moom Qataada sami'tu Anas ibn Maalik radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min nabiyyin illaa wa qad anzara ummatahu al-a'wara al-kadhdhaab alaa innahu awwar wa inna rabbakum laysa bi awwar maktubun bayna aynayhi kaaf faa raa voilà kaafun faawun <laughs> muy kafara léegi hadiisu mel nii wal la imaam muslim indi fii moom daa am muslim day tegale affaire yi voilà beneen bi da da da da ci Muhammad ibn Musanna imam ibn Bashar mu ne wal lafdul ibn Musanna ñoom nag fii jëlewuñ ko ci ki nga xam ne mooy euh, Gundar bi Muhammad ibn Ja'far qala hadathana Mu'adh ibn Hisham muy Mu'adh ibn Hisham ibn Abi Abdillah Sambar al-Dastuwa'i Abu Abdillah génnaat na la deux cents mu ne hadathani rahimahullah qala hadathani abi mu bàyyi ci ji bàyyi muy Hisham ibn Abi Abdillah Sambar rahmatullahi alayhi ad-Dastawa'i moom tamit génnaat ne cent cinquante-sept am na wuute an Qataadata qaala haddathanaa rahimahullah Anas ibn Maalik anna nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ad-dajjaalu maktuubun bayna aynayhi kaafara kaafir mooy ñoom kaafir lañ ko doon lire ngoon alxuraan boo gisee duñ def ay alif yooyu noonu lañ ko bindee voilà kaafara yeneen saa sam daal di koy épeler kon léegi euh, bala ñuy kii nii waxoon nañ la lii nii par exemple euh, gisoon nañ beneen saxaaba xam nga imaamul Buxaari yi nee na qaala fiihi Abu Hurayra wa ibnu Abbaasin radiyallahu ta'ala anhuma wa anhum wa ardaahum waaye hmm, euh, kii nu mu tudd Seydina Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhuma solo na ko te gisoon nañ ko fii ci Riyad bi mooy bi mu ne yeneen te xadisam boobu wax naa mooy euh, xadis bi tëj ci wàllu rajaal yi fii imaamu Nawawi di indi mille huit cent mille huit cent dix-neuf lay indi bu Seydina Abu Ibnu Umar radiyallahu anhuma te xadis boobu gisoon nañ ko euh, chapitre vingt-six baabu tahrimi zulmi wal amri bi rabbil mazalim euh, muy doon xadis al imaam an-Nawawi mu ne woon wa an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kunna natahaddathu an hajjati al-wadaa'i wan-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurinaa wa laa nadrii maa hajjatu al-wadaa' hattaa hamida Allaha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa athnaa alayhi thumma dhakara al-masiih ad-dajjaal fa atnaba fii dhikrihi mu ne ginnaaw gi yoneen saa mu ne dañ doon nettali doon wax suñu biir saxaaba yi mooy sûrement yeneen saa sam de lu ma tudd alwada hajjatul wada mais ñoom xamuñ nan lañ ci jublu quoi loolu la waaw fekk yeneen saa sam mu ngi suñu biir te ñun xamuñu léegi ba ni nga xam ne keroog ñi nga xam ne hajjatul ajug tàggatoo bi aj googee mu mujj nga xam ne moom la def ci hajjatul islam yi tantazimi sawa yi mu dal di hamidallah rasulullah rasulullah sallallahu alayhi mu sant yàlla kan yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa asna alayhi daal di koy bàkk kañ ko summa zakara almasih ad-dajjal ginnaaw gi mu tudd almasih ad-dajjal nga xamante ne dañoo far bët bi waaye it fépp fu ñu jaar ay musiba rek la fay indi waaw ba pare day day raafal suuf jaar fépp lu dul Makka ak Medina zaadahum allahu tashrifan wa takrima ah waaye lool nga xam ne noonu lool li ba pare nekk koo xam ne lu mu laal du barkeel bon voilà ad-dajjal kàccikat ma faat na ba fii dikri yeneen saa salaam guddal yaatal waaye wax ci ay mbiru dajjaal lu yàgg waqaala mu ne waaw bokk na ci la wax maa ba'atha allahu min nabiyyin illaa anzarahu ummatahu anzarahu nuuhun wannabiyyuuna min ba'dihi salawaatullahi wa salaamuhum alayhi mu ne wa innahu in yakhruj fiikum famaa khafiya alaykum min sha'nihi falaysa yakhfaa alaykum inna rabbakum laysa bi a'war wa innahu a'warul aynil yumna ka anna aynahu aynabatan taafiya voilà loolu mooy côté boobu mu ne bi yonent saa sant ji dajjaal da ne borom bi yónniwul yebalul benn yonent lulul ne xupp na xupp na ci wàllu dajjaal ay xeetam mu ne hatta sayyidina Nuux ah andara andarahu nuuhun wan nabiyyuuna min ba'di sayyidina nuuh mi nga xam ne moom lañ njëkk a yónni ci ay yéefir ah ci ay nit ñuy bokkaale di yée nekk yéefir di jaamu leneen lu yàlla moom ci boppam euh, nekk yonent bu yàgg alayhi salaatu wassalaam mais du premier yonent parce que maam Adama yonent la woon doomam yi tamit ñoom si ak ñeneen ak ñeneen ay yonent la ñoon sauf que yonent yooyu ñi ñu leen doon yónnee julli woon ñoom gëmoon nañ yàlla sauf ko dañ doon def ay kabaayir borom bi di yónnee yonent bu ñëwee ba nara a ngir mu tegaat leen ci yoon waaye Seydina Nuux nag ci la commencé alayhi salaatu wassalaam yonent boo xam ne moom dañ koy yónni ci ñoo xam ne nag jaamootuñ yàlla leneen lañu naa nii moom la ñuy jaamu wala iyaadu billah di bokkaale yàlla ak eh, ci jaamu gi nga xam ne nee nañ moom la ñuy def mu ne xattaa moom yi leen loo nay xëppu xëppi ak yonent yi nga xam ne alayhi salaatu ñoo ñëw ci gannaawam mu ne ta moom dajjaal bu génnee de seen biir bu mu leen wor yéen yéen bu mu leen nëbbu ci yéen yéen sama xeet waaw ci mbiram que moom loo xam ne bu mu leen nëbbu mukk am na loo xam ne nëbbu nëbbuwu leen waaw que seen boroom du koo xam ne dafa daa ànd ak ay naqaa'is ay wàññeeku wàññeeku boroom bi daa mat te cër yii jaal di am boroom bi amul yooyu ba di ko wàññeeku la boroom bi du ko wàññeeku ku mat la waaw inna rabbakum laysa bi awar wa innahu te dajjal awaru aynil yumna waaw moom bëtu ndejoor bi dafa nekk loo xam ne dafa euh, euh, dafa euh, du ci gis voilà voilà mu ngi noonee allahu akbar moom ba boor ñu mooy dañ ko far te anna aynahu qitab inabatun taafiya boo gisee bëtam boobee nag muy gisee day mel ni benn raisin boo xam ne dafa génn waaw wow daal di génn waaw kon loolu gisoon nañ kon gisoon nañ foofu taxawoon nañ foofee ci lii euh, fo leen jëkkoon a gise mbiru dajjal waxoon nañ la keroog bi ñuy commencé euh, buntu bi dañu fàtte woon tudd xadiis ibn Umar boobu la radiyallahu anhu ma wa ardaahuma kon Euh, lii nii comme niñ doon wax sànq kon lii la ko ñoom ash-Shaykhaani daal di solo wi waaye ñëw na ci leneen al imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah bi muy saraal yi euh, mu ne euh, mu mu muy leeral ci wàll bi surtout maktubun dañoo bind wa inna bayna aynayhi maktubun kaafir waaw mu ne loolu noonu ah kada lil akthar naka noonu la ko li ëpp ci sahih imaamul Buxaari ñu ko solo noonu lay kaafir mu ne wal euh, euh, mu ne wal jumhur maktuban lañ def maktub maktuban après mu ne loolu amul problème di wax côté boobu ci wàll mi nga xam noonu lañ koy dégg léegi nag mu ne mu ne mu ne wa inda muslim te moom lañ gis sànq te moom la imaamu Nawawi euh, kii moom tudd indi ci Riyaad bi mooy min riwaayat Muhammad ibn Ja'far mooy Wundaan an Shu'ba foofu maktubun aynu kaaf fa ra noonu lañ ko noonu la ñëwee wa min tariqi Hisham Hisham eh, Sanbara ad an Qataadata moom itam haddathani Anas mu loolu mooy biñ gis gis nañ ko léegi mu ne ad-Dajjaalu maktubun bayna kaaf fa ra moom tamit noonu la ñëwee kaaf fa ra mu ne ay liñ jublu kaafir comme ni ñu ñëwee ci riwaaya boobu mu wa min tariqi Shu'ayb ibn al an Anas ci yoonu tamit Shuayb ibn al-Habhab mu jële sayna Anas radiyallahu anhu mu ne foofu nii dafa ñëw maktubun bayna yadayhi kaafir kenn bind nañ ci diggante li nga xamante ne mooy ñaari bëtum yi kéefir mu ne summa tahajjaha ginnaaw gi leen saa sam daal di koy éppale mooy tahajjaha mooy wax la xaraf ak xaraf ci kaafir bi wax ne kaaf fa ra yaqra'uhu kullu muslim boobu yeneen saa sam da cee dolli ne képp ko wommatul yàlla ab julli bi nga ko mën a liir mu ne wa fii riwayati Umar ibn Thabit an ba'd as-sahaba mu ne ci riwaya Umar ibn Thabit mu jëla ko ci lenn ci sahaaba yi loolu yàqul dara hadis ndax jahalatu sahabi la tadur mooy ñàkk xam sahaaba bi nettali hadis bi lool lorub hadis ba ba fekk ñoom ñëpp la borom bi moo leen fetal dañoo wóor mu ne boobu eh, yaqra'uhu kullu man kariha amalu foofu yeneen saa salaam ne dina ko jàng bu keroogee képp koo xam ne mbiru dajjaal ak jëfi dajjaal bëggu ko bañ nga ko te loolu duñ ko mën a lii mu ne lool axrajahu solo ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa rahimahullah mu ne wa haadaa lii nag axassu min alladhi qabla moo gën a jagoo que bi ji bi jàll mu ne wa fay hadith Abi Bakr inda Ahmad waaw pour wàllu saxaaba yi nii yëpp tamit dañoo solo hadith mel nii du Ibn Abbas Abu Hurayra Ibn Abbas ak Ibn Umar kese radiyallahu anil jamii mu ne boo ñëwee ci hadith Sayyidina Abu Bakr nekk ca Abu Bakr Nufay ibn al-Haaris radiyallahu anhu as-Saqafi yu génnaat nii ci imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi ci musnad bi foofu dane yoneen saa salam dane yaqra'uhu al-ummi wal-katib mu ne dina ko jàng ki nga xam ne manula illettré manula jàng manula bind manula liir nekk jullit dina ko mën a jàng wal-katib ak ki nga xamante ne moom illettré man na liir nga mën a liir ak nga ñàkk mën a liir ci yam bu dee jullit nga borom bi dalay may sa basiira nga gis ci diggante xar ñaari bëtu dajjaal yi li nga xam ne mooy kaafaro muy kaafir mu ne wanaxu te lu mel nii fii xadiis Muaaz inda al-Bazzaar mu ne Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu tamit jëlee nañ ci moom lu mel nii nekk ci euh, musnadu al imaam Abu Bakr al Bazzaar rahmatullahi mu ne wa fii xadiis Abi Umaama inda Ibn Maaja boo demee ci xadiis Seydina Mawlaana Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu nekk ca Sunan Ibn Maaja rahmatullahi alayhi foofu nii la wax yeneen saa sam dana yaqra'uhu kullu mu'minin kaatibin wa ghayru kaatib mu ne dina liir la nekk la bind ci diggante bëtu dajjaal ya ah, képp koo xam ne way ngëm yàlla la moo xam man ngaa bind wala lettre man nga liir wala manoo bind manoo liir mu ne wali ahmad ba léegi ci lii buur wan la ne gis nga sahaaba yu bari yi ko solo ak tamit di diggante ah, kaafir ak kafaara mu ne wali ahmad ñeen la imam ahmad rahimahullah an jabir boo xam ne sayna jabir radiyallahu anhu mu ne foofu maktubun bayna aynayhi kaafir muhajja mu ne foofu dañoo bind diggante bëtam yi kaafir woo xam ne nag dañ ko ëppal mooy kaaf fa mu ne wa mislu lu mel nii inda Tabarani boo demee Abul Qasim at-Tabarani it am na foofale min hadith Asma bint Umays hadith sayyidatu Asma bint Umays soxnaay Seydina Jaafar waaye soxnaay Seydina Abu Bakr ak ginnaaw gi après soxnaay kan Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' foofu mu ne xaa léegi lu mel nii léegi nag mu ne imaam al-Hafiz mu ne qaala Ibn arabi mu ne al al Ibn al-Arabi ah, ah, ibnul arabi ibnul arabi al-maliki rahimahullah nee na fii qawli kafaara mu ne ishaara an na fa'ala wa fa'ala min al-kufri innama bi ghayri alif mu kon lii le fait que kafaara noonu la ko ne saa doon wax di ko ëppalee mu ba pare naan kaafir kon dañuy xama ne kon verbe bu kafaara ak kaafir ah jo bu dee ci kéefër loolu luñ koy bind dañ koy bind saa ñu def ci alif bi koy xëcc mu ne wakada nako noonu huwa fi rasmil mushaf yi noonu ci mushaf alquran yi noonu lañ koy bind mën a wa in kaana ahlul xatti même bu dee ne ñi nga xam ne ñooy waa calligraphie ñuy bind arab asbatuhu dañoo nekk ñoo xam ne ak ñuy orthographe dañoo nekk ñoo xam dañ koo saxal di ci def alif bi ah ko ci kaafir Ah loolu li ziyaadatil bayaan ngir leeral ngir koo xam ne du mu ñëw liire ko noonu te du fan lay nekk kafara ak fan lay nekk kaafir looloo tax ñu ko mu ne kanta wa qawlu yaqra'u kullu mu'minin katibin wa ghayru katib mu ne loolu bil haqiqa loolu mooy xabaare dëgg dëgg ni mbir yi deme wa dhalika anna al idraka fi al basar yaxluquhu llahu lil abdi kayfa sha wa mata sha mu ne loolu parce que di daj di mën a daj di xool bët bi nga xam ne mooy capte di gis gis googee di mën a daj mbir yi xam ne lii mooy lii borom bi moo koy bindal jaamam comme nem ko soobee ak naag kañ la ko soobe mu ne fa hada loolu yaraawul mu'minu bi gayri bi gayri basarihi wa in kaana la ya'rifu alkitaabu loolu nag borom bi da koy defal jullit bi ineem jullit bi borom bi day def ci moom loo xam ne dajjaal nga mën a liir nga ñàkk la mën a liir booy gis dajjaal bi gis loolee nga xamante ne ngay daje saisir kaafir googee ñu bind ci diggante bëti waaw mu ne te loolu ah, ku mën a bind ak ku mënula bind wala ya wala yarahul kaafir <laughs> walaw ya'riful kitaaba <laughs> te li ci gën a yéeme mooy loolu noonu ah, yéeféer bi du ko gis même bu mënee liir li yéeféer yi mën a liir araab yépp lépp waaw même bu gisee dajjaal loolu mu ngi ci diggante bët yi mais moom du ko gis borom bi da koy da koy nëbb waaw du ko gis nekkul ne daa da day ñëw gis yii nii mais du xam ne lii kaaf la non kaaf la ak fa ak ra mais sauf que moom da ko dul gis borom bi moo koy parce que ngir lan seetaan ko ci maadu teem mu dugg ci piège u dajjal <laughs> voilà ki mu bëgg a sauver kon loolu laa la doon wax ci hadis bee ñu doon jeexal ke ne lii yoneen saa saa wax sayyidina al-Mughira na ko huwa ahwanu ala taala min zalik dajjal moo gën a doya fa yàlla borom bi di ko seetaan muy sànk julli parce que bi da leen di jàppale da leen di jàppale waaw lii te bokk nañ jàppale mu muy def mooy jullit bi ci saase la la borom bi ngay li la won ngay gis ci dajjaal kene kii ka saara bu ko defee nga bañ a trompé wu ci mbiram kene kii moom yiifir la waaw lum la man di woo lum man di def naan xar baax naan nangam di kii yooyu yëpp di impressionné ak di kii di la defal loo bëgg léegi tawal mu taw saxal mu sax léegi nde lépp ñor muy ñor loolu lépp dara bëtam bii diggante bëtam yi ñu bind kaafir moom alaama la mandarga la goo xam ne chaque fois damay wan ne kii huwal kazzab bi nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaam daal di woon nettali rek eh, day font rek ak yi nga xam ne moom la nekk di ko liggéey ak di ko def wal iyaadu wallahi billah kon mu ne loolu nag wala yaraawul kaafir walaw ya'riful kitaaba kama yaral mu'min al adilla bi ayni basirati wala yaraahu kafir mu ne lii nag yomb na du lu compliqué le fait que jullit bu gisee loolu borom bi def jullit bu nekk di mën a gis lool ci dajjaal xaraf yooyu kaaf faaraa xam ne kii ab yéeféer la te yéeféer bi du ko gis mu ne waaw mooy loolu kay mooy comme rek nit ki comme jullit bi ni muy gisa dëgg yonent bi alay saa saa alquran mais bëtu xolam la ko borom bi may ubbi xolam mu nangu leer googu waaw walaakin allah yahdi man yasha borom mooy gindi ci leeram gi ko soob def sa xol nangu ko waaw noonu mu def nag abdullah ci suñu dund gii jullit bi li tax mu gëm yonent bi alayhi salaatu salaam parce que leer la bu yàlla def ci xolam waaw bu gisee preuve yi mu indi ak liy tegtale ak yonentam alayhi salaatu salaam loolu du bëtam yi kese bëtu daa fekk bëtu xolam ubbeeku borom bi def ci leer alors que yéeféer bi dina gis li yoneen saa sam def xar jant bi xar ñaar ixtarabati saa wan shaqal qamar mais après lu mu jariñ ñoom gis nañ ko seen bëtu yii waaye seen bëtu xol a ubbeekuwuloon léegi nag loolu noonu borom bi nag seen bëtu xol ak seen bët yii lay def ne ñoom lay tëj ci ñuy mën a liir kafaara bi nekk ci diggante nga xamante ni mooy ak rijaal bu ko defee nag ki nga xam ne borom bi lii nag mu def noonu ba nga xam ne nit pour nekk jullit est-ce naan foog mu ji nekk lettre mën a lire il eh, faut que soit alpha alphabétisé ah. celui qui n'est pas alphabétisé ne peut pas être musulman non loolu nag yàlla def ba jullit da ngay gis koo xam ne eh, mënula liir benn làkk benn ab bind buñ bind ci benn làkk bu man di doon waaw manu ci dara waaye mu nekk way ngëm yàlla mu ngëm yàlla am foor waaw nga gis gaa am na mën nañoo bind nekk yéefér nekk leneen xam nga comme loolu nag la yabaroom bi def lii bindal ko xattaa ci nga xam ne moom mënula liir mu defal ko daj-daj doogu mu mën a dat daj xam li nga xam ne moom lañ bind nii te mu leer ci moom ci diggante le front de Dajjal diggante ñaari bëtam yi wal iyaadu wal iyaadu billah waaw wana li anna dhalika zaman tanxariqu fihi al aadat fi dhalik borom bi daay jamono joojee dajjaal di ñëw lu bari xar baax yi day bari te bokk na yi muy defal way ngëm yàlla bi en face di dajjaal mu wan ko ne kii kaafir de <laughs> waaw waaw waaw <laughs> allahu akbar allahu akbar al imaamu Nawawi mu ne as-sahihu alladhi alayhi al-muhaqqiqun muhaqqiqun ja'alahu llahu ja'alahu llahu ja'alaha allahu alaamatan qaati'atan bi kadibi dajjal waaw bi kadibi dajjal fa yudhiru llahu al-mu'mina alayha fa yudhiru llahu ah, al-mu'mina alayha wa yukhfiiha ala man araada shaqaawatahu voilà Imaamu Nawawi mu ne loolu nag bind boobu kaafaara loolu dëgg la mooy du loolu du waaw loo xam ne bon loolu waxin la déedéet loolu moo moo tax ñi réer ci côté bi ñu réer lu ñëw ñu naan waxin la lii leer nañ dañoo bind diggante bëtë bi loolu laa yaru <laughs> ku mën jàng ku man la jàng yiñ ko liir nga naan waxin la noonu la mooy loolu la xaqiiqa borom bi moo ko def muy màndarga goo xam ne day dog nari dajjaal yi mu fiy indi ci jëf yi muy jëf di wan man maa yàlla kon nag topp leen ma waaw borom bi wanan mu leer nañ way ngëm yàlla bi ba bari dimbali ko ci kaw dajjaal waaye da koy nëbb ki nga xam ne moom la namm ci maanu mu torox muy yéefir bi ak naafiq bi nga xamante ne yéefir la buy nëbbatu voilà waaw Allahu waaw waaw loolu la wallahu taala alam léegi mu def euh, la am na lu mu bëggoon a wax de mooy hadith bi day wane euh, moom la par exemple al-Baaji boo fàttale ko gisoon nañ fi masalaam yonent bi alay saat saam man na bind wala man na bind <laughs> yaa koy fàttale <laughs> sama xel la cee dem sànk ma ne masala bi moom nañ ci taxaw bon bon bon dañ ko souligner noonu mais war xawoon nañ ci quoi voilà mooy duñ ci taxawaat boobu c'est pour souligner ko ndax daa am rapport ak fii quoi <laughs> waaw euh, euh, euh, al-Baaji Abul Walid borom al-Muntaqa sharh Muwatta imaamu Maalik rahmatullah alayhima moom da doon wax ne bokk na gina siiw ñu naan yoneen saa salaam manoon na lire après parce que le fait que lii nii mu mën mu mën wax kaafir ba pare di ko ëppale xam nga euh, man di ne lii mooy lii ak lii loolu daa fekk ko kon man na liir waay waaw loolu kon mën naa liir yonent bi alay saa salaam pas maroon na ko avant loolu ñëpp ci d'accord waaw loolu ñëpp ci d'accord attention loolu ñëpp ci d'accord mais après ndax man na ko waaw juma jamaahir dañ ne non yonent saa sax taab ñi génn ànd na yooyu manu ko woon waaw borom bi nag moo def kaaw xar baax ci moom nga xam ne manul woon liir manul woon a jàng waaye moo jàngal ñi liir ak ñi ngay bind waaw mooy ndayu xam-xam yi mooy annabiyul ummi yonent bi nga xam ne mooy kojug ndey ci li nga xamante ne moom la yàlla di déverser waamee yàlla yi muy déverser ci jaamam yi ba pare al ummi mooy ki nga xam ne illettré la woon mooy bu dee lecture liir nii manuloon bind manuloon liir loolu moo tax borom bi waxoon ko wana wana ko woon wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taxuttuhu bi yaminik idan lartaba al mubtilun waaw ne ko wa ma kunta nekk tatlu doon jàng di topp min qabli lu jiitu alquran ji mënoo woon a liir waaw téere mu mënoon da masoo mënoo ko woon wala taxuttu caagante woon woon nga man calligraphie di bind bi yaminik ak sa loxo ndijoor man loolu lépp mënoo ci woon dara laata alquran bi ñëw gis na bu loolu nekkoon bu doon manoon nga ko idan konoonte kon lar taabal mu batiloon neen kat neenalkat yii ci yéeféer yi nga xam ne ñoom lii lépp xam nañ ne amul woon de manoo ko woon waaye teewul ñu naan dañ la ko jàngal imaginer bu doon yeneen saasam da doon lire tawraat avant ñu ko yónni doon lire injil dañ naan mais loolu rek la ñuy la la ñuy ressortir rek loolu rek la ñu fi bu ñu kenn ray fii laa wax hatta ñoom loolu amuñu ko créé nañ seen mbir naan innamaa <laughs> waaye eh, waaye waay eh, trafic kii yuallimu bashara waaw waaw kii ki ko daam benn waaye bu koy jàngal rek waaw bu ci dëkk ba Makka bu ñëwee li ñu jógaat di ñu sonal kii muy waaw comme ni ñoom an-Nadr ibn al-Harith shaytaanu boobu doon wax wal iyaazu billah kàccikat bu mag bi ak ñi ko àndoon ak moom ci waa Quraysh yéeféri waaw kon lii leeroon na moom manu ko loolu ñëpp ci d'accord mais léegi at ce que après man na ko loolu la imaamul baag yi ne après man na ko parce que kiiwu dajjaal bii ci la liñ doon laye te ne parce que yonent saa salaam muhajjatan kafara <laughs> loolu kay xam naa ko mënu la liir di éppale yooyu làkk kay man ngaa ñëw làkk boo xam ne manoo sa làkk la waaye manoo ci bind dara di nga xamoo sax alphabet yi ni mu yooyu di nga a wax voilà mais kanta ñëw di dugg ci lettre yi naan lettre bi nii lañ koy bindee ak lii wëg lii mu ne loolu moom euh, kiiwul quoi te sulhul Hudaybiya keroog bi Ali ibn Abi Talib moom bind euh, min Muhammadin hada ma salah lii mooy li nga xam ne moom la def accord ah, Muhammadu Abdullahi wa rasuluhu Muhammadu Muhammadu Abdullahi wa rasuluhu Seydina Suhayl ibn Amr ne foofu yéefiru Makka yi moo ñëwoon ngir finaliser accord yi ne mukk waay di <laughs> abdullah wa fan bindal kama kunta taktub na nga doon bindewu yàgg mooy abdallah abdullahi muhammad ibn abdillah voilà naan ba pare di naar ga gaay naan alaysa kadhalika loolu ahsan moo moo gën a baax <laughs> léegi yoneen saa salam ne Seydina Ali effacé moom doon bi Seydina Ali ne wallahi du la effacé lan rasulullah loolu moom du ma ko dara laa effacé wul <laughs> yeneen saa salaam hadith sayyidina al-Bara ibn Azib la woon ne woon ci saxiix yi radiyallahu anhuma anhum léegi yeneen saa salaam ne ko wan ma fan lañ ko bind wan ko mu effacé ko boobu summa kataba loolu tekkiwul moo bind moom ci manula gis ne fii lii la fii la turam nekk fii lañ bind lii bi mu effacé ko nan lay mooy moo tax loolu waxin la mooy liñ doon wax rek waaw. président Abdoulaye Wade moo defar autoroute bi yaakaar nga ne moo wàccoon ci kii bi di defar autoroute à péage bi noonu mukk mooy moo joxe ndigal li kilifa gi bu digalee ne bind leen benn lettre tontu leen ma diw dañ naan bind tontu na ko dañ la président m'a répondu alors que yaakaar nga ne président bay toogoon di bind c'est son secrétaire ak yooyu voilà ah monsieur le président voici les courriers euh, qui nous sont ce matin voilà daa gi kii voilà mu toog di naan kafeem <laughs> son secrétaire di ko liiral yenn courrier yi ñu kiiwee après mun a ko voilà attendez voilà vous pouvez euh, euh, lui répondre tout de suite loolu est-ce que président ne bind da xam nga ji bu jotee réponse lu yox eh le président m'a répondu mais est-ce que moo ko bind kon loolu kese la <laughs> voilà kon loolu la quoi <laughs> après mu bind daal di effacer loolu voilà kon loolu lépp waa jumhur ne loolu day wane ne manuloon a bind te loolu yeneen saa sam lu ñuy génn àddina loolu la sauf que imaamul Baaji ba ñenn ñi ñu ëppal ñi di ko ci wax waay wax yu tegginawul ak tamit yu génn gaam que le fait que moo wax loolu mu wax ne yeneen saa sam mënoon naa bind finalement mel ni loolu da koo def da ko euh, génn te wala yasubillah non <laughs> non masala xilaafiya la rek parce que lii nii tamit am na ñeneen tamit ci borom xam-xam yu si yeneen saa salaam au final manoon na ko ah voilà sauf doonu ko wane noonu waaye manoon na ko voilà te tamit lii nii day tegtal la que ne voilà kafa ah, voilà loolu ku mënula liir voilà du wax loolu <laughs> ku xamul lettre yi <laughs> xamul liir waaw xamul mënula liir donc du wax lettre yi kon loolu muy loolu wallahu ta'ala alam kon maktubun bayna aynayhi kon wallahu taala alam bii di ñëw insha ñu gis hadiisu eh, kon gis nga kon parab bi yoon borom bi xéewal gi wallahu xalifati bi yoneen saa sa waxoon li nga xam ne noonu la ko borom bi di réaliser eh, jullit bu nekk quoi waaw nga xamante ni noonu lay lay yombale affaire yi waaw allahu akbar wax naa loolu mooy garantie bi gën a rëy quoi allahu akbar loolu mooy bi gën a rëy wallahu xalifati ala muslim borom bi mooy sama mooy sama wuutaa man yoneen saa sam ci way wommatu bu ne allahu akbar te bokk na li ñuy dimbalee mooy lii def diggante bëte dajal le faux le fou le le le bonimenteur dajal kene waa ji la ka sir voilà mooy yow bu leen dara wor kene waa ji nii moom expliqué kat la wal iyaazu billah kon dañaa yem ni bii di ñëw insha allahu taala ñu jël xadiisu sayyidina mawlana abu hurayra ko waxoon nañ law fi mu ngi doon wax moom bi mu wa mu ne fiihi abu hurayra wa ibnu abbaas waxoon nañ la waaye it ak ibnu Umar radiyallahu anhu te ci boppam moom solo na ko xadiis bi ñu la doon wax cinq deux cent cinq ndax muttafaqun alayhi wi deux cent cinq muttafaqun alayhi bu ibnu Umar bi muy wax keroog ak hajjatul wadaa la woon ño defoon discours tudd ad fa atnaba kon bii li ñëw ñu gis xadiis Abu Hurayra après door a jeexal nag bu Seydina